أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal arba'iin ba'dal mi'a wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rajulun ya rasula allahi salla allahu alayhi wasallam arrajulu minna yalqaa axaahu aw sadiqahu ayanxanii lahu qaala laa qaala fayaxudu biyadihi wa yusaafihuhu qaala na'am rawaahu tirmidiyu rahimahu llahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah muy ëndee xadiis huit cent quatre-vingt-huit ginnaaw bi ñu gisee ci bunt bi ñu nekk ci garab gi ci kitaabu salaam muy chapitre bu mujj di bu mujj di garab gu mujj ci téere bi di kitaabu salaam muy chapitre cent quarante-trois baabu istihbaabil musaafaxati inda wa bashaashati lwajhi wa taqbiili yadi rajuli saalihi wa taqbiili waladihi shafaqatan wa mu'aanaqati lqaadimi min safar wa karaahati linhinaa ci suñu jotaay bi ñu génn mën doon xadis numéro 887 mu ne woon wa an al-Baraa'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min muslimayni yaltaqiyaani fa yatasaafahaani illaa gufira lahumaa qabla an yatafaraqaa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mu ne wa an Anas muy xadis 888 mu ne wa an Anas mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaal mu ne nee na qaala rajul benn waay dafa ñëw daal di wax ne yaa rasulallah waaye yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam góor daal ci ñun min naa ci ñun waa kenn ci ñun yalqa axaahu aw sadiqa muy dox dajeeg ah, mbokkam wala xaritam ayal xanii la est-ce que mën na incliné wu pour moom mooy sëgg bu koy daal di sëgg waaw al inhina mooy al maylu daal di yeng jéngal sëgg sa bopp bi boole kook sa ndigg li wala nga sëgg sa bopp bi waaw taxaw sëgg sa bopp bi nii ngir waa ji di ko nuyu waaw waaw loolu yeneen saa salaam loolu mën na koo def xaala la yeneen tibari saa salaam ne ko déedéet xaala waa ji ne ko waaw kon afa yaltazimo wa yuqabbilu est-ce que mën na koo katamu mooy téye ko noonu mel ni ku mooy tax ko ci boppam wa yuqabbiluhu daal di koy fóon daal di koy akolaat qaala laa yonent ba saa saa ni déedéet qaala mu ne ko waa kon afa yaxudu bi yadihi wa yusaafihu waa yonent saa saa est-ce kon nag bu boobaa comme que yii yëpp nee nga ma diir xanaa mën naa téye loxoom daal di koy euh, saafu wanteeg moom mooy liñ gisoon ci yi ñu génn ah taxawoon nañ ci qaala naam yonent ba saa saa ne waaw. mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidi wal Abu Isa at-Tirmidi wa bi mu ko solowee mu ne xadisun xasan lii xadis la bu xasan léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que al imaamu Tirmidi kese ko solo ñu ne la lii de al imaamu Ahmad jiitu woon na ci naka noonu al imaamu Ibnu Maaja yi daal dina solo al imaam abu isa tirmidi rahimahullahu tabaraka wa taala mu ne moo hmm, li fi mu ngi koy ndi abwaabul istizaan wal aadaab an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fil musaafaha mu ne haddasanaa Suwayd mu ne nettali nañu Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tuusaani si yowoon ci Ash-Shaah rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana Abdullah mu ne ki ñu nettali ma Abdullah di Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawlahum Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana xabaare nañu Hanzala ibn Ubaydillah mu ne ki ñu nettali ma Hanzala ibn Abdillah ñii lañ naan ibn Ubaydillah ñii na ibn Abdillah ñii na ibn Abdirrahman ñii na ibn Abi Safiya as-Sadusi Abu Abdirrahim ñii ne non Abu Abdirrahman al-Basri nekkoon imaam la woon jàkka ja nga xamante ne eh, eh, ca Basara waa Sadus mooy quartier ba nga xam ne waa Sadus lañ ko xame woon eh, moom fa moom moo doon seen imaam xam nga ci ñooñu ci la kii bokkoon as-Sadusi Abul Xattaab niñ gisoon mu ne damaa laaj Seydina Anas muy Qataada ibn Di'aama as-Sadusi ah ci waa Sadus ñooñu nag seen bani Sadus foofule ca Basara Euh, jàkka ja nga xam ne moom lañ leen xame woon moom mii moo doon imaam la fa woon ah si yowoon ci Hanzala ibn Abi Safiya ah waaye ñi lañ ne Hanzala ibn Ubaydillah comme ni nga xam noonu la ibnul Mubaarak wax ne Hanzala ibn Ubaydillah moom mii nag parce que xadiis bi imaamu Tirmidi dëgg la danaan xasan waaye xadiis bi Hanzala mii mooy problème bi waaw parce que Hanzala eh, eh, eh, boroom xam-xam yi dañoo wax ci moom ay wax ne moom mii dafa en finalement mujj gi dafa jaxasoo waaw moo tax euh, Yahya ibn Ma'in ne man gis naa ko waaye wa taraktuhu ala amd gis naa ko de waaye après dama koo bàyyi te ko tey ci woon dara quoi waaw wa qad ixtalat dafa jaxasoo quoi xadiisam bi léegi dafa jaxasoo waaw moo tax euh, euh, am na benn foo xam ne dana laysa bi siqa wala duna siqa waaw wóorul waaye ginu la gine néewul ñu néew <laughs> ñu ne mooy daal bay na bay na <laughs> waaw mooy daal moom mi moo tax euh, euh, al imaam Abu Zur'a al imaam Abu Zur'a euh, wal imaam Abu Zur'a rahimahullahu ta'ala bi ko benn taalibe laajee na ko est-ce que jot na que ne Ahmad ibn Hanbal kaana yudha'ifu Hanzala as-Sadusi qaala huwa dha'if ndax est na la ne Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi al imam da doon euh, doyadal mooy bon mooy daifal seetlal ki nga xam ne mooy mu ne ko waaw huwa daif non moom wéru dafa wéradi voilà kon mu ngi noonu quoi waaw loolu euh, euh, loolu la quoi waaw wala al imam doom ji Salih ibn Ahmad ibn Hanbal nee na jële ci baayam baay ji ne da'iful hadith day eh, eh, di jële ci seydina anas ibn malik hadith yoo xamante ne ay manakir la ah mooy munkar yoo xamante ne bon yu da gis xam ne lii moom non <laughs> waaw euh, moo tax mu ne bokk na ci yooyu qaala lahu ashyaa'u manakir fa handala sadusi mu ne moom lahu ashyaa'u manakir al-Maymuni nee maa laaj eh, al imaam Ahmad <laughs> di ko laaj ci Hanzala as-Sadusi mu ne moom day indee mbir yoo xam ne yu kenn xamul la quoi waaw mu ne ko solo na ñaari xadis tuddalaale ko bii mu ne amar naa mu ne am xadis bi mu ne mooy benn xadis ah bii ñu nekk nii mu ne umirna idha altaqayna an yusafiha ahaduna sahiba ahaduna sahiba wa an yanhani ba'duna ba'duna li ba'd wa an ya'taniqa Euh, euh, ba'duna li ba'd mu ne kilahuma bii bio bi mu njëkk a joxe yëpp munkaraani waaw parce que hadis bii mu indi fii ci ci ci ci ci euh, Riyad bi bii la ñu xam mooy même bu dee moom moo ci nekk wérul mais lii la boroom xam-xam yi xam mooy yonent bi alayhi salaam danoon tere ñuy incliné wul nit mooy di comme niñ la joxoon exemple ñi nga xam ne dañuy nuyoo incliné wu sëgg seen bopp bi ki ñuy nuyool walla sëgg ak seen digg li ba kii moo xam sa mbokki taekwondo ak façon yooyu arts yi nga xam ne dañuy kii ne nii teg ay gars yi sëgg ngir ngir salutation façon yooyu ak tamit liñ la waxoon ci japonais yi nga ne ma diir wolof yi tamit dañuy def bu mel noonu ma ne yow keroog tax <laughs> bu wolof yi xam nga wute naat yooyu mooy jigéen wolof yi du dañuy euh, du noonu la ñuy def ah. du dañuy sëgg seen digg li wala seen bopp bi kii ñoom ni ñuy def mooy sukk lañ koy waxe sax waa dañuy mel ni kuy sukk dem bay sukk daal di mel ni lu jógal waaye loolu it euh, sorwul maanaa bi da ciy duggaale voilà mooy maanaa bi daal da ciy euh, man nañ ko ci duggalaale te da ciy duggaale waaw léegi mooy euh, léegi ay yan xan yi loolu loolu lañ xam mooy yeneen saa sallam da doon tere lool alors que fii nii <laughs> imam ahmad ne xoolal bokk na ci manaakiram yooyu mu indi mu ne dañ ñoo digal muy nettal yoo wax ci xaw ma Seydina Anas la ko jël xaw ma ci kan mu ne dañ ñoo digal bu ñu dajee ñuy def saafu wante loolu leer na ci yeneen xadiis kenn ci ñun bu dajeeg mbokkam daal di saafoonteeg moom se serrer la main wa an yanhaniya ba'duna li ba pare mu teg ci naan waaye dañ ñoo digal ñuy incliner wu leen pour ñeneen ñi xam nga loolu te mu nettali lële bu tax xadis bii ak yooyu wuuteeg lii nii fuuf waaye tamit ñuy doqoo di akolaadante mu ne ñaar xadis bi ak beneen bi mu ko njëkk a jox exemple yooyu yëpp <laughs> dañoo nekk loo xamante ne nii eh, munkaraani yu ay munkar la yoo xam ne yu ñu nanguwul la léegi. al imaam ibn Hibbaan rahimahullahu taala mu ne moom li ko dal li tax lii nii imaam Ahmad joxe exemple lan la ndax moom ixtalata bi aaxira hatta kaana la laa yadri maa yuhaddis mooy moom li mu nekkee mag après après dafa jaxasoo xadiis yi jaxasoo ci moom mu nekk am nga boo façon boo neew ma looloo ko daloon façon Alzheimer wala nga nekk koo xam da nga mage ndax yenn yi di nga dem ba sam xel day xaw a kii léegi yow dootoo xamat ngay jaxase ay mbir léeg-léeg da ngay nettali loo xam ne tey nga nettali lii suba nga nettali waat contraire bi te lool ku ku ku dund ak mag nii koo xam ne dafa màgge lool say at ba pare xaw a ñu naan eh góor gi de léegi moom wala <laughs> meer bi moom de tey da lay nettali lii ba kii bu subaa mu ne la masolo koo wax wala mu nettali lu contraire ba loolu lépp du daa nekk koo xam ne du wax waxkatu dëgg la néew dëgg la dëggu na sax bu deen dëggu woon a dëggu na waaye dafa mage xel ne la dootul fàttale koo ci dara waaw te mbir yi da koy jox ay kii mu jàpp ne noonu la muy wax léegi nag mu ne moom mii looloo ko dal ixtalata bi axira hatta kaana laa yadri maa yuhaddith al imam ibn Hibbaan mu ne dafa mujj jaxasoo ci mujjonteelam ba mujj gi xamatul lan lay nettali faxtalata xadiisuhu al qadiim bi xadiisihi al axiir tarakahu Yahya ibn Qattaan voilà mu ne da mujj xadiisam yu njëkk xam nga xadis bii ñu nekk nii ci Riyaad bi wute nag imaam Ahmad exemple bi mu joxe ne dañ ñoo digal <laughs> moom Hanzala <laughs> buy nettali xadis boo xam ne dañ ñoo digal ñuy saafu wante waaye ñuy incliné wu di sëggal ñeneen ñi buñ dajee ñuy sëggal ñoom mel ni japonais yooyu daje di nuyoo wala chinois yooyu comme ni ko fi wax woon nga ne ma waayew ma ne wala woyof yi waaye eh wolof buy <laughs> jigéenu wolof buy di ah yow day sukku ah waayow loolu yëpp wayow ma ne la am yooyu baax na waaw mu ne léegi nag xadiisam yu njëkk ya yam xamoon nga xam ne takkoon na ko ba muy ba mu nga xam ne xel mi dara newu ci dëgëroon na loolu mu mujj jaxasoo ak xadiisam yu mujj yi nga xam ne mooy bim jaxasoo après looloo tax mu ne tarakahu Yaxya al-Qattaan daal di koy bàyyi moo tax boroom Taqribu Tahziib ne da'if ne kii kon dafa nekk koo xam ne wérul ko wax voilà hmm? moo tax imaam Ibn Ma'iin ne taghayyara fi aaxiri umri moom dafa dafa soppeeku. ci euh, jeexitalu euh, dundam te looloo ko indi mooy ak mage voilà ah, euh, moo tax mu ne eh, Yahya Yahya ibn Qattan comme niñ ko waxe sànk mu ne ixtalata bi aaxira dafa jaxasoo waaw te imaam Ahmad daal di koy da'ifal waaw al imaam eh, at-Tirmidhi nag al imaam Ibn Maaja ñoo soloo ci moom kon Hanzala nii buñ ñëwaatee kon Seydina Abdallah ibn al al-Hanzali mi nga xamante ne kenn du ko <laughs> présenté ti borom kitaabu zuhdi nga xam ne jumi'at fii xisaalul xayr waaw thiqatun sabtun faqihun aalimun jawaad mujaahidun jama jumi'at fii xisaalul xayr lu borom taqribu tahdhib wax waaw al imaam ibn al-Mubaarak al-Hanzali moo ko jëlee ci moom ne axbaranaa Hanzala ibn Ubaydillah ne Hanzala ibn Ubaydillah de moom ñu nettali an Anas ibn Maalik waaw mu jëlee ci Seydina Anas mi la ñee wax ne moom day day day jël ci moom ay yoo xam ne malaaki la ndax yële moom bële daa wuteeg xadiis yi ñu xam ak bii waaw mu ne kon mu jële Seydina Anas ibn Malik kon hadith bi li ngay gis ni mooy problème mu hadith bi c'est la même bu dee après imaamu Tirmidhi dina na xasan hadithun xasan mais c'est tir euh, la mii mooy problème bi burul woon ne daa nekk loo xamante ne nii lu ñu xam ne la yonent bay saa saam loolu da ko doon tere amaana boobu looloo tax mu daal di koy dëgëral te tamit yenn yi mu wax fii a euh, première vue da ngay foog ne eh noonu lii est la.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 ar-rajulu minna yalqa axaahu aw sadiqahu ayan hamila qaala la qaala afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu qaala la qaala afa ya'xuduhu biyadihi wa yusaafihuhu qaala na'am haaza hadiisun hasan nii la ko al imaamu abu eh, kii abu Iisa waaw eh? Eh, daal di solo wax nañ la al imaam Ibnu Maaja daal dina koy solo na ko naan imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi te xadis bi day tourné di wërwërloo ci kii nga xam ne mooy Hanzala nga xamante ne problème am wax nañ la ko léegi léegi kantaal euh, imaamu Ahmad xoolal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo moom da nga ne haddathana Marwan ibnu Muawiya da ñu nettali mooy ci Musnad Anas mu ne nettali nañu Marwan ibnu Muawiya di Marwan ibnu Muawiya al-Fazari rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah al-Kufi al-Makki ad-Dimashqi mooy ñetti dëkk yooyu yëpp dafa newoon boo gisee lii rek mooy <laughs> loolu la léegi dañuy mujj fi mu mujje al-Kufi Kufa al-Makki nekkoon na Makka ad-Dimashqi Damas voilà waaw ak Baghdad sax newoon na <laughs> voilà nga xam ne thiqatun hafiz rahimahullahu ta'ala qala haddathana Hanzala ibn Abdillah as-Sadusi mu ne Hanzala mi ngi gisoon sànq di eh, imaamu jàkkaay Banu Sadus fële ca Basra moom moo ñu ne qaala haddathanaa mu ne nettali nañu Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala qaala rajulun ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ahadunaa yalqaa sadiqahu ayanhanii lahu qaala eh? ayanhanii lahu qaala fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa qaala afa yaltazimu wa yuqabbilu qaala laa qaala fa yusaafihu qaala na'am in shaa'a bu ko soobee voilà <laughs> kon nii la ko al imaamu ahmadu daal di indee léegi ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi kon gis nañ li imaamu Tirmidhi wax ci suuf ne hadithun wa qaala imaamul Nawawi mu ne wa qaala mi ko solowee rawahu Tirmidhi imaamu Tirmidhi da soloo na ko wa qaala mu ne hadithun li hadith la hasanun bu baax kon loolu gis nañ lu tax mu ne moom imaamu Tirmidhi gis nañ ni mu ko waxe bi mu ko indee mu ne lii de hadith la boo xamante ne nii hada hasan lii de xadis la boo xam ne bu xasan la waaye eh, wax nañ la li ci nekk ci côté Hanzala eh, eh, rahmatullahi ala al-jamii léegi nag imaamu an-Nawawi it dafa ne xadis bi dafa dafa moom da koo ci al-Adkaar daa wéral xadis bi al-Muntaxab min kalaami Sayyid al moom daa wéral xadis bi moom al imaam an-Nawawi rahimahullah jàpp ne lii du wér la voilà moo tax eh, dinañ ñëw léegi li mu wax ci wàllu sëggal beek sëgg beeg yooyu ni nga xam ne loolu la wax ne loolu moom dafa leer lii moom dafa nekk loo xam ne lu ñu tere la waaw même bu dee ne gis ñu bari lu ko def loolu tekkiwul dara waaw waaw <laughs> dinañ ci ñëw léegi waaw moom parce dafa jàpp ne loolu lu wér lu wér la quoi waaw euh, Euh, léegi mu ne wa hadithun hasan kama dhakarna mu ne hadith boobu hadith sayna Anas bii lay juddu euh, wa mu ne hadith la boo xam ne bu baax la bu walam yati lahu mu'arid fala masira ila muxaalafati amul beneen hadith boo xam ne dafa ñëw di wuteeg moom kon nag amuñu lu dul dox ci loolu amul yellu ñuy dox di wuteeg loolu voilà mais bon yaa Hanzala euh, rahimahullah alhamdulillah si nga xam ne euh, ndax ay mbiram ndax loolu yàlla koy def voilà xam nga am na ci boroom xam-xamu xadiis yi ñoo xam ne euh, moom mii nag loolu laa gisul nit ñi def ko euh, boroom xam-xamu xadiis yi parce que léeg-léeg rahmatullah alayhi ñu mel nii dañ doon fexe xool ñan ñoo jële ci ñoom laata lii di leen dal waaw laata seen jaxasoo gi di xew ñu xam ñan ñoo jële ci ñoom avant léegi ñu ne ah ñooñu ñoom lu ñu nettali ci ñoom loolu lu ñuy jël waaye ñi jëlee ci moom après ñu bàyyi xam nga la nii nag moom laa gisul euh, euh, ñoom ñu def loolu ci moom wallahu taala alam kon daal ginnaaw taxrij daango léegi lëkkaaleen bi ak suñu bunt bii ak al imam ñi ma ko tudde ñaareelu njàngat mooy la mu tuddee bunt bi ca fin ba mu ne wa karahatil inhina waaw baabu buntu istihbaabil musaafahati buntu bii day wax soppu saafu wante se serrer la main inda liqa boo dajeeg nit ki wa bashashatil ak leeral sa xar kanam mu nay wa taqbili yadi rajul ak fóon loxo yi nit ki nga xam ne ak saalih ku sell ki wa taqbili waladihi shafaqa loolu ñëwaguñ ci ñaar yi yëpp ñëwaguñ ci xadiis yi ñu ngi ñëw ak fóon sa doom ndax da ñeewante ak yërmande wa mu'anaqatil qadim min safar koo xam ne dafa tukki waaw comme ku jóge aj comme ñu ko gise woon ci jaxaay bi ñu génn ku jóge aj ga ñëw nga daal di koy kii accueillir waaye dajeeg moom après ngeen doqoo ngeen akolaadante wa karahatil inhina ak sib ñu sib ngay nuyul nit di di dënglu euh, ngir di ko nuyu voilà di wenglu ngir di ko nuyu di sëgg ngir di ko nuyu voilà léegi nag kon loolu noonu la tuddewoon bunt bi léegi xoolal waa ji dane yow yonent bi alei saatu salaam nit ki day dajeeg xaritam wala mbokkam mbokkam wala xaritam ndax mën naa sëgg mën na ko sëggal mu ne ko déedéet kon loolu mooy kara wa karahatul inhina foo lool la ci imaamu Nawawi soxla moo tax mu indi hadith bi di ci tegtaloo ne kon lii dañ koo sit te dinañ gis léegi li muy wax ci al azkar insha allahu kon loolu benn lëkkaale la ak li nga xam ne mooy hadith bi ak bunt bi nga xam ne moom lañ ne léegi mu ne euh, waa ji ne ko mais a yaltazimuhu afa yaltazimuhu wa yuqabbilu hein est-ce man na ko euh, euh, xëcc ci boppam mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii ko Euh, mooy rek bu bu bu bu ngeen géjee gisante noonu ay way ngeen kii ah waaw ngeen ngeen kottante noonu jàppante noonu après nga daal di koy akolaat est-ce loolu mën naa nekk hein loolu mën naa nekk takkook moom dal di koy akolaat mu ne déedéet waaye lii nii dinañ gis ne loolu euh, ça dépend waaw parce que lii nii moo tax boroom xam-xam yi ne en lii nii li tax yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax gisoo moo wax la ci bunt ba na ko tudde kene wa taqbili yadi rajul salih wa taqbili waladi shafaqa wa mu'anaqati al-qadimi min safar ak doqoo akolaat ki nga xam ne dafa jóge dafa dëgmal ñëw jóge ci tukki sauf kii li mu doon laaj mooy ñoo xam ne tout le temps ngeen daje loolu noonu la la yonent saa saa naan déedéet loolu akolaat daa am bërëb mooy koo xam ne da nga koo gis wala dafa tukki wala yu mel noonu mais nekkul saabu bu ñëwee rek. ñu buñ ne ñoxor njaay rek nga daal di accolade loolu la lay wax voilà <laughs> wayu saafihu loolu lay wax nii quoi loolu moo tax boroom xam-xam yi ne non loolu la waaye sinon bu dee ku tukki ak koo xam da nga koo gëj a gis wala même ci koñ bi ngeen nekk mais nga gëj koo gis lool waaw moo daal mel ni mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi New York yaa ngi Paris rek alors tey nañ ci même koñ bi da nga koo gëj a gis rek mu ñëw sonné sa kër benn bés wala kii la te gis ko rek ubbil ko kii waaw loolu mën naa nekk loolu la lay wax mais pas. comme musaafaxa ni mu nekk nga xam ne koo dajeel daje nga ak moom léegi man ngaa musaafaxa ak moom nga jékkiwaat dajewaat ak moom ci ak moom a nekk loolu nag la yeneen di wax ci accolade pas loolu ko nag euh, ñetteel bi waa léegi mën naa jàpp loxoom daal di koy euh, saafaxa ak moom musaafaxa ak moom mu ne ko naam ah mu ne xadiis bi rawaahu ah Tirmidhi léegi ginnaaw loolu. ñu ñëw li al imaamu Nawawi liñ la doon wax sànq ci al azkaar rahimahullah eh, al azkaar al muntaxab min kalaami sayyidil abraar alayhi salaatu wa salaam mu ne faslun <laughs> mooy kitaabu <laughs> mu ne ab buntu gi pecc gi fekk mu indi mu indi hadiis Seydina Anas ah indi xadis yooyu ak xadis yu indi nii ni ko rangalee ci Riyad bi ma min muslimayni biñ gisoon bii passé eh, boobu daal indi ma min abdayni mutahabbayni fillah yastaqbilu ahaduhuma saahiba saahiba fa yusaahifahu fa yusalliyaani ala nabi sallallahu alayhi wasallam illaa eh, lam yatafaraqa hatta tughfara dhunubuhuma ma taqaddama wa ta'akhkhara mu gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn bi ñuy gis baxte bi al imam al Mubarakfuri daal di indi ci Tuhfatul Ahwazi am ñu gisoon nañ ko rahmatullah alayhi indi woon nañ xadis bi après mu teg ci xadis bii ñu nekk nii waaw ak xadisu bi nga xam ne mooy bu Seydina Anas bi mu doon wax ne yeneen saa salaam du daje woon ak kenn eh, lu dul ne bala mu faa jóge bu nekkee kenn eh, day jàpp ci loxoom ba pare du tàqale ko moom lu dul mu ne rabba allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar après mu ne faslu mu ne wa yukrahu des nañu si dañoo sit waaw xaniu zahri mooy nga daal di incliner sa doq sa digg ginnaaw bi fii kulli xaalin li kulli am ci xaal bu man di nekk ak ku man di waaw mooy di nuyoo moom di incliner wu comme ni ko niñ la wax sànq doon defe ah comme ñii nuyoo di sëgg taxaw teg loxo yi nii daal di sëgg siggiwaat ah gars yi buñ <laughs> mooy yooyu loolu ak tamit ñi nga xam noonu lañ ko yow voilà ñoom laa man asiatique yi laa gis ñu koy gën a kii ñu koy gën a def voilà voilà mooy façon boobu jël sa digg di ko sëg waaw léegi kiy sukk kiy wolof bi nga doon wax loolu it xam nga kooku euh, euh, euh, ndaw si incliné wul liggam <laughs> waaye euh, façon sëgg boobu euh, <laughs> waaw sëgg bi daal ndax al inhina mooy nga jeng mooy al maylu mais def kook sa bopp ak sa ndigg wala nga def kook sa bopp tamit nit ki parce nit ñi mën naa taxaw sëgg nii ak boppam sigg yi di wane lool façon nuyoo la façon lool kooku it ci wàllu inhina la la dugg ala kulli xaalin daal li gën a sàmm ci wàllu woowu Euh, parce que fay <laughs> liñ doon wax euh, bu bu faat wolof yi ñoom dañuy sukk mooy dañuy dem ba mel ni kuy kuy sukk daal di jugaat waaw loolu lépp daal euh, ngir daal ihtiyat lu gën wóor mooy moytadu ko ko daal ala kulli xaalin mooy al ahwat mooy li gën wóor voilà <laughs> waaw al inxinaa nag mooy nga nga nga dëngal dara ci sa yaram bi surtout ndigg li boole koog bopp bi wala ndigg li moom bu dëggee mooy bopp ba dina dem waaw mooy comme booy booy booy rukkoo xam nga booy rukkoo boo sëggee bopp bi du demaale bañ a dem même bu dee yaa ngi jéem mel ni ab ab ab kii di yëkkati sa bopp bi mel ni ab kii boobu euh, autriche di def nii sa bopp bi sa bopp bi dina xaw a dem waaw man nga koo bañ a yënga wengal nag waaye loolu da ci am mu ne nag kon loolu noonu nag di dëngal sa ndigg loolu moom daa ci xaal yépp dafa nekk loo xamante ne nii dañ koo sit wa yadullu alayhi ma qaddamna fil faslayn al mutaqaddimayn mu ne lool nag li koy wane mooy li ñu jàll li ñu ci ñaari fasl yi nga xam ne ñoo mooy xadiisu Seydina Anas bee lay wax bi ñu nekk nii ah nga xam ne indi na ko foofu indi na ko ci fasl yooyee waaw ba pare eh, mu ne xadiisun xasan wa fil bi ahadiisun kasiira yooyu ci musaafaxa la doon wax foofu ci bunt boobu indi woon na fa xadis bii ñu nekk mooy xadis Seydina Anas bii nga xamante ne ci Hanzala la jaar xadis boobu la lay wax ak xadis ak fasl ba mu a def ci taqbilul yad yi loolu dinañ ci ñëw waaw fóot loxo keneen loolu dinañ ci ñëw ci xadis yi ñëw est ce loolu xam nga nee na la dañ koo sopp koo xam ne ku sopp ku ku baax la voilà léegi nag mu ne comme ñu ko jàllale niñ ni mu romb woon ñu tuddoon ko ci ñaari chapitre yu yomboon min xadis Anas ci xadis Seydina Anas radiyallahu taala anhu mooy xadis bi ñu nekk ci bunt bii ñu ah eh? mu ne wa qawluhu ak wax ji nga xam ne ay yan xanii la waa ji dafa laaj yonente nay saa saam ne est ce que bu dajeeg nit ki bu dajeeg mbokkam man na ko incliné wu yeneen saa saam ne ko déedéet wa huwa xadisun xasan imaamu Nawawi li lañ loolu wax naa mu ne lool xadis la bu baax kama zakarnaahu comme niñ ko tudde walam ya'ti lahu mu'aarid te amul loo xam ne daa ñëw di opposé ak moom amul beneen bu ñëw di weddi loolu fala masira ila ila muxaalafati kon nag amul ñuy wéy di dem lu wute li nga xam ne mooy xadis bi wala yortar waaw mu ne nag nit ki nag bu mu waru bi kasrati fii la doon indi xadisu waxu al Fudayl ibn Iyad bi ñu waxoon bi ñuy tàmbale buntu mu ne wala yortar te waa ji nag nit bu mu waru ah bi kasrati man yafalu du mu waru ci ñu bari ñi nga xam ne ñooy def lool min man yunsabu ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di askanale ila ilmin aw salahin wa gayrihima min ñoo xamante ne dañ leen di askanale ci xam-xam wala yiw wala yu mel noonu ak tamit ci jikko yi nga xam ne ñoo jikkoy gëneel yi nga gis leen ñoom ñuy def lii bu ñuy leen di nuyu wala ñoom bu ñuy nuyu di incliné wu parce nee nañ seenub sëriñ fi seenub sëriñ la ñuy gàttanu wala seen sëriñ loolu ñu incliné wu mu ne loolu bu mu la fooro laa wax bu mu la waraa fa inna al iqtidaa bima yakunu bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax dëgg-dëgg roy xam nga nan la ñuy royee mooy li nga xam ne moom la newoon rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam loolu waaw mooy royukaay bi waaw mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wa ma ataakum ar-rasulu fa xudu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp loo xamante ne ni moom la leen rasulillahi sallallahu alayhi wa jox na ngeen ko jël waaw kantaan ak lépp loo xamante ne daf leen ko tere waaw ne déet bu leen ko def te lii bokk na kon ci lim ñu tere loolu lay wax ndax ne bañ ko laajee ndax nit ki mën naa incliné wul ni dana déedéet kon nag mu ne loolu ko wa kon lépp loo xamante ne ni wa ma ataakumu rasul leen dawal yàlla saa saam jox na ngeen ko jël waaye nag lu mu leen tere na ngeen ko bata kon moo ñu te moo ñu tere incliné wu ngir ay mbindeef ngir ay nit waaw incliné wu yooyu ngir yàlla la booy julli ak yu mel noonu wa qaala taala borom bi doo suratul xashri ayatan mu ne wa qaala taala borom bi nga xam ne moo kawe te yëgul nee na ba léegi fal yaxdari yu yuxaalifuuna an amrihi na fait na mooy te ko de ñi nga xam ne ñooy wutee ak mbiram mooy yonent bi alayhi salaam an tusibahum waaw am mbiram bu digle yooyu nga ñëw di ko di wuteeg moom ñooñu nañu moytandiku na leen leer ne lu raw épée de Damoclès moo tiim seen bopp yi laa wax minute bu nekk man na leen rës ci seen bopp yi ñu al ko waaw an yusibahum mu leen mu dal leen la an tusibahum fitna fitna lar leen aw yusibahum wala mu laal leen azabun bugal alimun mu tar suuratu nuur ay mu ne waqad qaddamna fi kitaabil janaa'iz te nag jàllaloon nañu waaw tuddoon nañu ci téere bi jëm ci wàllu néew yi di leen toppandoo an al-Fudayl ibn Iyaad radiyallahu anhu mu jëlee ci Seydina al-Fudayl ibn Iyaad maa maanaa li nga xam ne maanaa mooy ittabi'u turuqal hudaa moom lañ waxoon boobu toppal yoonu e, jub wala yadurruka bu mu la lor nag ah qillatu saalikiin le fait que ñi ci nekk bariwuñ qillatu saalikiin bu mu tax. ah nga jàpp na é man baa li ñu nekk dëgg la wa iyyaka maa ngi lay mooy tanu ko wa turuqa dalala yooni cànkute wala ta ta tabul waru waaw bu la dara war ah bi kasratil haalikiin waaw bari waaye ñiy alku nekk ci yoonu cànkute loolu bu mu la wara wa billahi tawfiq voilà kon mu ngi noonu loolu la al imam an-Nawawi indi ci al li nga xam ne mooy al azkar kitabul azkar waaw kon nag loolu lu ama am solo la léegi euh, kon loolu moo jëm ci côté bi nga xam ne mooy wa karahatil inhina ci xadiis bi la tegtaloo même bu dee euh, al xadiis fiihi maqaal waaye comme que daa nekk loo xamante ne nii dafa ñëw di wax lu yonent saa salaam tere te amuñ ci beneen texte bu koy euh, buy weddi bi comme li wax boo xam ne dafa jëm di nga ne ma mais Hanzala <laughs> bi imaam Ahmad wax nag ne dañ ñoo digal <laughs> ñi ni ñii saafu wante di sëggalantee di nag ñu ne la loolu de toute façon lu imam ma aw wax xam nga ne loolu manaakir la voilà loolu moom kenn xamu ko voilà dafa wuteeg li nga xam ne moom lañ xam si yonente bi alei saa salaam te waxoon nañ la nettali Seydina Muaz bi radiyallahu anhu moom jógee ne naan day sujjóotal yeneen saa saa ndax gis naa gaa di ko defal seen kii ah te yow yaa leen gën a yey ci loolu mu ne déedéet waaw mu ne déedéet tey mooy façon lépp xamante ne eh, eh, day jëm ci wàllu toroxlu ak kenn du ko defal jaam ak yu mel noonu yoneen saa salaam lu mu doon tere la voilà yu mu doon tere tere tere tere la waaw te loolu nag ay sëggalaateeg kii wag yooyu déet loolu euh, yi nga xam ne ñoo ci ñoom la sharia euh, yoonal comme ay fóot loxo ku baax wala yu mel noonu wala xataa tànk noonu sax yooyu ak yeneen yoo xam ne dinañ ko gis <laughs> borom al azkar al imam an-Nawawi mi dina ko tudd <laughs> Sahl ibn Abdillah <laughs> Ah, wa qala Sahl ibn Abdillah dhil wazami layla al-arubati ah, halla ad-durru bi rajabin thumma al-munadi munadi musmi'an ah, sami'a narkati atte naa ko <laughs> xilaas Seydi <laughs> El Hadji Malick layla al-arubati halla ad-durru fi rajabin qala Sahl ibn Abdillah dhil wazami voilà mooy sahlu moomu ak tustari nga xam ne nitu yàlla bu rëy rëy rëy rëy waaw nettalee mag al imam Abu Dawud as-Sijistani xam nga ñëw doon dundandoo voilà loolu lépp al <laughs> al dina ko indi quoi <laughs> allahu akbar la yaarifu xamul ngëneel lu dul waa ngëneel quoi allahu akbar euh, mooy ñooñu dañu wegee mais c'est extraordinaire quoi waaw c'est c'est extraordinaire mooy léegi boo seetee ñu ne woowee naan ay suufi lañu ay suluk lañ nekk mais ni ni bari ay caaxaankat quoi ba pare mel ni ay andi sunna lañu xadiis moom <laughs> seen yoon waaw ku nekk ci xadiis yi wax ñu catalogué la alors que ñi ñu naan ñoom la ñuy roy ñooñu fi ñu tegoon boroom xam-xamu xadiis yi daanaka teguñu fa kenn ndax ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni foo leen fekk li ñuy wax mooy waxu yonent bi alayhi salaam waaw ñooñu kan moo leen gën wax wa man ahsanu qawlan kan moo gën a rafet ko man mimman daa ila Allah te kan moo gën a woote jëme ci yàlla ki nga xam ne waxu yonent bi alayhi salaam lay rafet di ko di ko tasaare di ko jàngal moo tax Seydina Sahl ibn Abdillah ñëw ci imaam Abu Dawud <laughs> waaw dal ñëw ci nettali boobu fay léegi laa suite mu ñël ba hadis yi ci tegu waaw nit ñooñu fiñ leen tegoon leen fonke woon quoi waaw léegi ay gaay ñoom léegi ci yoonu ñooñ lañ nekk ba pare boo leen di wax sax naan hadis lii wax naan après bu ko hadis waxee nag waaye ñun lii lañ lii lañ xam ñun lii lañuy doxal walla yaa billah moom nekkul sax di di duute la hadis wér naa wérul déedéet mooy lëwél waaye sama yoon nawu ci wal iyaadu billah kooku nga ne la kooku kooku xam nga ne mooy caaxaankat yi nga xamante ne nii képp ku leen topp dinañ la sànk wallahi te ñoo fees jamono léegi rawatina ci suñum réew ñoom laa gën a xam ñoom laay wax waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw waaye fépp la am nag waaw waaw xotaamu duniyaa yi moom ñiy jaxase mattum ñiy eh, taxan di dajale mattum àddina gis nga seen àddina la ñuy defar yow taalibe bi boo taxawee seen kanam matt lañ lay soppi waaw duñ la xamal yàlla de seen bopp rek seen intere ci ngay nekk ñu naan la dina baax boo nee ci saabu liggéey moom daanaka nga bàyyi julli benn la boo dara newu ci parce que ci saabu liggéey yi liggéeyub sëñ bi nga nekk loolu lépp day kàcc yoo xamante ne ni ñuy wax la di nettalee nettali yoo xam ne dara amu ci ngir dëgërël seen caaxaan yi nekk wal iyaadu wallahi billah kon ci kaw noonu ñu yem ni bii di ñëw inshaa allahu taala ñu gis xadiis bi nga xamante ne moo ci tegu muy xadiis numéro huit cent quatre-vingt-neuf mu ne wa an Safwaana ibn Assaal yaa ngi koy fàttali <laughs> Safwaan ibn Assaal <laughs> ah wa Zirr ibn Hubaysh an Zirr ibn Hubaysh mu ne damaa dikkal ah Safwaan ibn Assaal di ko laaj ci mas'ala al-xuffayni yaa ngi fàttali ko waa kay ja waa kay waa kay ja foo kay léegi moom mooy Safwaan ibn Assaal al-Muraadi radiyallahu ta'ala anhu saxaaba Yonent sallallahu alayhi wa sallam bii di ñëw.